waan abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala atadruuna manil muflis qaaluu almuflisu fiinaa man laa dirhama lahu wa laa mataa' faqaala innal muflisa min ummatii man ya'tii yawmal qiyaamati bisalaatin wa siyaamin wa zakaatin wa ya'tii wa qad shatama haadha wa qadafa haadha wa akala maala haadha wa safaka dama haadha fa yu'taa haadha min hasanaatihi wa haadha min hasanaatihi fa in faniyat hasanaatuhu qabla an yuqdaa maa alayhi ukhida min xataayaahum fa turihat alayhi summa turiha fi nnaar rawaahu muslimun rahimahu llahu ta'aala kon al imaam al xaafiz an ah, ginnaaw bi nga xam ne lañ gis ci suñu jotaay bii ñu génn xadis numéro deux cent dix-sept xadis Abu Qatada al-Haaris ibn Rib'i al-Ansaari radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu da nga xam ne ci la ne yonente bi alayhi salatu wassalam qaama fihim fa dakara lahum anna aljihada fi sabilillahi wal imaana billahi afdalul a'maal loolu gisoon nañ ko walillahi alhamdu wal minna waxoon nañ la xadis boobu dina ñëwaat ci téere bi xadis mille trois cent treize ba léegi ci bi ñu nekk ci tool bi ci garab gi muy xaraamal bu borom bi tabaraka wa taala xaraamal tooñ ak digle gi digle ñuy delloo tooñaa ngay mu ne xadis mooy bii ñuy gis ñaar téeméer ak fukk ak juróom ñett mu ne waan abi hurayrata mu koy jële ci saydina abu hurayra radiyallahu anhu abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi li gën a siiw ci taala anhu wa arda mu ne anna rasulallahi kene ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam qaala dafa laaj dafa wax benn bés saxaabaam ya mu neewaloon ne leen atadruuna manil muflis atadruuna ndax xam ngeen manil muflis ki perte waaw ki nga xam ne moom dañ koo saisir mu perte amul dara waaye ñi nga xam ne mooy même mooy ki perte rek mooy koo xam ne dañ ko mooy amul dara mooy kan <laughs> qaalu ñu ne almuflisu saxaaba yi tontu ñu ne almuflisu fii naa ki nga xamante ne nii moom de moo perte ci ñun niñ ko xamee mooy man laa dirham lahu wala mataa mooy koo xam ne amul yu dërëm amul ay yu muy yu muy mën a bànneexoo ci ay matériel àddina wala même ay matériel yoo xam ne moo xam nag euh, côté jaam yéeg wala côté loo xam ne moomeel yeeg bien immobilier yeeg kër yeeg façon yooyu boutique yeeg kooku amu ci dara kooku daal ci ñun mooy ki nga xam ne amul dara mooy al muflis fa qaala yonent mi alay saatu salaam nag ne innal muflisa min ummati mooy li ngeen ñoom dañoo tontu li nga xam ne muflis buñ ko waxee rek <laughs> loolu loolu moom xel yépp ci lañ jëm te loolu la waaye yonent mi alay saatu salaam laajul woon euh, que pour loolu waaw laajul woon que pour rek euh, euh, voilà euh, loolu noon moo tax ñoom ñu tontu li nga xam ne hein ñoom daal moom moom li nga xam ne moom moom lañ jàpp daal ne ñoom daal seen biir hein lii daal lañ ci xam waaw léegi nag nga xam ne waajoo xam ne dafa def fayit <laughs> koo xam ne il est fauché li tubaab yi naan il est <laughs> waaw kooku français al muflisu mooy ki nga xam ne il est fauché waaw ne sawaay daal il est fauché waaw ay daram doon na dox waaye léegi de dara ah léegi nag ñoom loolu lañ tontu yeneen tubaab yi saar saar nag ne déet waaw déet ki nga xam ne moom la mooy ki ki nga xam ne moom la fauché <laughs> mooy ki nga xam ne mooy ki perte min ummati ci sama xeet. man yati yawmal qiyaama mooy koo xam ne day ñëw bésub taxawaay ba bi salaatin indaale julli wa siyaamin indaale koor wa zakaatin indaale zakat mooy julli na julli mi moom mat na wa siyaamin wooroon na ramadaan wa zakaatin ay zakat jam waroon a joxe def na ko waaye nag malheureusement wa yati bi muy dikk nag bi muy dekki ñu koy dekkil waqad shatama hada xaalam fekk na ca àddina gam jóge de ba ñëw yawmal xiyaam gi shatama hada ngañoon na kii waaw wa qadafa hada mu jam kële waaw dinañ ci ñëwaat wa akala maala hada ndóof na alalu waajee lekk na alalu jàmbu kële moom wa safaka dama hada kanta kaca des moom tuur na dereetam fa nag mu ñëw noonu la dikkaale même bu dee ne doon na def lu baax <laughs> ah bu mu ñëwee comme que foofu moom mooy yawmut taxaabuni yawmul jazaa'i waaw al yawma tujza kullu nafsin ma kasabat la zulma al yawm waaw suñu boroom nee na al yawma cay bés boobale tay hmm, yawmal qiyaam tujza kullu nafsin ma kasabat bakkan bu ne dañ lay fay la nga doon fàggu ci kaw suuf la zulma al yawma tooñ amul tay waaw kaw suuf moom yàlla tere na fi tooñ inni harramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu baynakum muharrama fala tazalamu yéen sama jaam yi man seen borom damaa jombale sama bopp tooñ ba pare ma def ko mu nekk lu ñu xaraam lu ma xaraamal seen diggante bu leen tooñante mais est-ce que gars yi duñ tooñante mais ci tooñante lañ dëkk waaye yow mal xiyaam moom laa zulmal yow <laughs> possibilité di fa tooñ moo amul moo existé wul xam nga àddina bi possibilité tooñ am na yàlla tere na ko bëggu ko waaye def na possibilité ci maanu teem nit ki quand même def li yàlla bañ waaw muy tooñ mais àllaxira loolu amu fa laa zulmal yow waa waaye comme que dañ koo daa war a ah c'est créancier comme niñ ko fi waxa woon baree na yoreel <laughs> te li leen yoreel <laughs> mooy tooñaange ya léegi nag nu ñuy def mu ne fa yu'ta hadha min walla ñu jël nag ci ki nga xam ne moom la ŋàññoon ñu jël ci moom yu baaxam ah jox waajam to bu yam ŋàññoon wa hadha min keneen ki mooy ku ci nekk rek ñu jël lam lu tollook lam la tooñoon ñu jël moom ci ay yiiwam yu baaxam ay tiyaabaam jox ko yonent bi saar saar nag ne fa in faniyat xasanaatuhu qabla an yuqda ma alayhi bu dee nag <laughs> waajoo jële indi julli yeeg woor yeeg zakat yi ñuy fay ses créanciers rek ñi mu leboon mooy ak leb tooñ boo fi tooñ yaa ngi leb waaji loo xamante ni nii boo koy fay laa dirhama wala diinaar amul dërëma ci diinaar ci euro ki dala feeki yooy de ay ay ay ay fa déedéet sa baax ngay fay léegi nag fa in faniyat bu dee dafa jeex xasanaatu yu baaxam yi mu fi présenté jeex na mais sauf que qabla ay yuqda ma alay laata ah <laughs> muy rembourser li nekkoon ci loo sama laata moom tooñaangeem yëpp moo tax ah raddul mazalim <laughs> mu war a delloo tooñaange yëpp loolu matagul lu ñuy def uxiza min xataayahum dañuy jël ci ñaawteefu gaa yoo yële bàkkaar yi ñi mu tooñoon ses créances yépp fa toroxat alay ñu koy sànni moom waaw di ko defal nag di ko yebal léegi summa ginnaaw gi turixa ñu daal di koy jàpp sànni ko fi naari ca safara waliyasu billah mu ne rawahu soloona hadis bi muslim al imamu muslim ibn al hajjaj ibn muslim abul husayn al qushayri an naysaburi rahmatullahi alayhi waaw <laughs> waaw léegi nag al imaamu muslim est ce que moom kese ko solo dañ naan la sëriñam solo na ko dal imaamu Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal indi na ko ci ñetti bërëb ci musnad Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu wa arda naka noonu al imaam Abu Isa Muhammad ibn Isa at-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala solo na ko ci abwaabu sifatil qiyaama warraqaa'iq wal wara'i an rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam baabu maa jaa'a fi sha'nil hisaabi wal qisaas foofu andi na ko kan ja kon ñoom ñoom ñoo ko solo al imaamu muslim ibnul hajjaaji abul husayn rahimahullahu ta'aala moom mu ngi ko indi ci kitaabul birri wassilati wal aadaab buntu bi nga xam ne mooy jokk mbaax jokk ak teggini baabu buntu bi lenn ci suraax yi def baabu tahriimi zulm baabu tahrimi zulmi buntub tere tooñ mu ne haddathana Qutaybatu ibn Sa'id wa Ali ibn Hujr mu ne ñi ki ma nettali mooy sama sëriñ di Qutaybatu ibn Sa'id muy Qutayba ibn Sa'id ibn Jamil ibn Tarif ibn Abdillah ath-Thaqafi mawlahum Abu Raja al-Balkhi al-Baghlani c'est pas Baghlani Baghlan euh, mooy kii euh, benn dëkk la bu nekk Afghanistan benn province province de Baghlan et Balx Balx tamit côté foofu la nekk min province Afghanistan tey foofu la nekk euh, mooy moom Abu Raja nii di euh, Qutayba ibn Sa'id ibn Jamil ibn Tarif al-Balkhi ah Abu Raja al-Balkhi al-Baghlani muy biladu Baghlan ah, ah euh, benn province la asimatu benn province Baghlan ak Balx ah Euh, euh, al-Wasiti al-Wasiti euh, moom <laughs> moom bi parce que fële mu kii woon ci Iraq Wasit nga xamante ne nii Abu Sa'id non non non non non non non non koy wax al-Wasit as parce que ci mbokk Hajjaj ibn Yusuf yi <laughs> ñoom ñooy ay kiiwam quoi ay njaati al-Balkhi al-Baghlani rahimahullahu ta'ala waxoon nañ la dara ci ay mbiram ah moom mii taalibe imaamu Maalik la moom la kii doon wax euh, kii imaamu Maalik rahimahullah waa ji ñëw na ko ah yëgle ko benn fekk imaamu Maalik imaamu daaril hijrati boroom ngir mi mu ngi toog am ku ñëw yëgal ko ne ah ku tey baa ngi ñëw de mu ne kañ kañ lay ñëw ñu wax ko bi muy ñëw rek su imaamu Maalik ne ku jóg nañ leen jóg ci ki nga xam ne moo gën ci kaw suuf mu ngi nele te taalibeem la woon a ah. <laughs> Sayyidina Qutayba ibn Sa'id ah <laughs> loolu waxoon nañ la nit doo ñàkk doo doo iñaan waaw gis sa élève boo xam ne moo lu moo lu gën a brillant fu nga nga seedeel ko lool ci moroomi élève am loolu dara wàññiwula yow sëriñ bi dara <laughs> waaw xam nañ ko imaamu Malik quand xam nga imam Malik nekk fi di ay fair play yooyu newu ci ah ñoom dëgg kese leen tax jóg bu nee dañ leen jóg ci ki nga xam ne xayru <laughs> sayyidi ahlil ardi waaw sangu waa suuf ah kooku nga foog ne c'est un n'importe qui moom sëriñ ñoom imaamul Bukhari en plus ñoom imaamu Muslim moom ku tay ba mi <laughs> ibnu Sa'id ah tout des des mu nekk euh, waa kutubu sitta yëpp mu nekk seen sëriñ waaye al imaam ibnu Maaja rahmatullah alayhi moo solowul ci moom waaw ah, moom moo soloo ci moom par intermédiaire sinon ñeneen ñëpp jëlee nañ ci moom Qutayba ibn Sa'id ah fay ah ah ñeneen ñëpp non yow loolu yow yow yow yow maa la ko waroon a laaj hein loolu man maa la waroon a laaj ñeneen ñëpp ñan laa ci jublu xanaa loolu xanaa war nga koo xam waa kutubu sitta hein <laughs> waa kutubu sitta soloo nañ ci moom waaye ba mu des. mooy directement ba mu des imaam Ibn Maaja al-Qazwiini rahimahullahu ta'ala mooy imaamul Buxaari imaam Muslim imaam Abu Daawud imaam at-Tirmidhi imaam an-Nasaa'i ñoom ñëpp jëlee nañ ci moom directement waaw tuutee des mu bokk ci sëriñ yi nga xam ne ñoom euh, ñoom ñoom euh, dañu nekk sëriñu juróom benn waa borom juróom benn téere yooyu te am na kuñ ci gis lu bari ah Muhammad ibn al moom bari na ñu koy gis moom sëriñu ñoom ñëpp la voilà ñoom ñoom ku ci nekk ci ñoom jàngal na la kii nag moom euh, Seydina Qutayba mi euh, kii mooy ki nga xam ne al imaam Ibn Maaja moo solo ci moom waaye bi wasita par intermédiaire kon al imaamu Muslim rahimahullahu taala mu ne haddathana Qutayba ibn Sa'id muy kon Qutayba di doomi Sa'id al-Balkhi al-Baghlani rahmatullahi alayhi wa Ali ibn Hujr ak sama beneen sëriñ ci ñaari sëriñ la ko jële muy Ali ibn Hujr ibn Iyas ibn Muqatil Abul Hasan al-Baghdadiyu al-Marwaziyu rahimahullahu ta'ala mu ne ñoom ñaar qaala nee na haddathana Isma'il wa huwa ibn Ja'far mu ne Isma'il lañ wax imam Muslim ne te ko kooku mooy doomi Jaafar muy Ismaïl ibn Jaafar ibn Abi Kathir al-Ansari az-Zuraqi mawlahum Abu Ibrahim ñi ne Abu Ishaq yàgg nañ koo gis moom nii an al-Ala moom moo ko ci al-Ala ibn Abdurrahman ibn Yaqub al-Huraqi Abu Shibl moom it yàgg nañ koo gis al-Madani rahimahullah an abihi moom al-Ala mu jël ko ci baayam di Abdurrahman al-Ala ibn Abdurrahman mu Abdurrahman ibn Yaqub al-Juhani al-Madani al-Huraqi mawlahum rahimahullahu ta'ala an abi hurayra moom moo ko jëlee sayyidina abu hurayra ad-dawsiyu radiyallahu ta'ala anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala tadruna mal mal muflis ah bu dee riwaay bi ñëw ci riwaay fii imaamul ci riyaadu saalihiin dane atadruna manil muflis bu dee fële nag dane atadruna mal muflis waaw ah, atadruna mal muflis voilà qaalu al muflisu fiina man la dirhama lahu wala mataa fa qaala inna al-muflisa min ummati ya'ti yawma al-qiyaamati bi salaatin wa siyaamin wa zakaatin wa ya'ti qad shatama haadha wa qadhafa haadha wa akala maala haadha wa safaka dama haadha wa daraba haadha ah xam nga bii andiwu ko imaam imaam ci Riyaadu Saalihiin bi wa daraba haadha andiwu ko ah <laughs> ah wa daraba wa safaka dama haadha da cee teg wa daraba haadha mu dóor ki parce que moom jaay na militaire la woon wala policier la wala sax dóor bi man na nekk euh, euh, directement man na nekk intermédiaire par intermédiaire bu dee ne yow yaay monsieur le gouverneur wala monsieur le préfet wala monsieur le ministre de l'intérieur wala monsieur le président di jox ay instructions ngir nit ñi ku fi génn rek mate leen ko ku ngeen jàpp mate leen ko ah yow yow la ah dóor yi yow moom lañ koy askanale dañ naan ne il matait sa population pourtant du moom moo yar yi leen ko dóor waaye moo doon joxe ndigal li léegi nag moom ak police bras bras cassé yaay affaire bi ñoo yem waaw bépp bras boo xam ne yaay doxal ndigal yu dënd yi loolu génnewula ci inna firawna wa haamaana kaanu xaati'in suñu boroom nee inna firawna gis firawna wa ak so mooy bras droit ah nga xam ne moo ko doon jàppale équivalent jëwriñam ju premier ministre haamaan wa junuudahuma ak seen soldat ya borom bi ñoom ñépp la ne kaanu xaatu yi nekkoon nañ ñoo xam ne ay bàkkaarkat yu mag lañu wax ay defkatu bàkkaar yu rëy neewul ne Firawna moom Firawna gaa yi ni mu leen tiitale woon terroriser leen ko gaa yi yii xalaatuñu woon Firawna wax ñu mais lool dédommagé wu leen taxul yàlla ne non kon ñoom kenn du leen ci boole. waxul ne kon moo ñii nañ leen déedéet moo tax ay je suis je n'étais qu'un soldat un petit soldat yow loolu génnewula ci dara génnewula ci dara kon nag eh, mu ne kon eh, mu ngi noonu mooy wa daraba hada loolu amul fii indiwu ko ci Riyad bi fa yu'ta hada min hasanati wa hada min hasanati fa in faniyat hasanatu qabla an yuqda ma alayhi ukhidha min khatayahum fa turihat alayhim thumma turiha fi an-nar kon hadis baago hadis bii nii bon gisoon nañ fa hadis bu mel nii ci buntu bii ñu nekk boo fàttale ko sëf ko bopp Imaamul Buxaari moo ko solo woon si Seydina Abu Hurayra ci boppam mooy hadis 210 bi ñaar téeméer ak euh, fukk bi mu naan euh, Seydina Abu Hurayra mu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na man kaanat indahu mazlamatun li axiihi min irdihi aw min shay'in falyatahallalhu minhu al-yawm qabla an laa yakuuna diinaarun wala dirham in kaana lahu amalun saalih uxida minhu bi qadri mazlamatihi wa in lam yakun lahu hasanaat uxida min sayyi'aati saahibihi fa humila alayhi rawaahu al-Buxaari hadis boobu laa gisoon nañ ko kon mooy loolu la mooy hadis boobu gisoon nañu ko bi mu ne yonent may saasaam na képp koo xam ne ak tooñaange daa nekk daa am ak tooñaange daa am ak tooñaange ngir mbokkam loo xam ci deram la wala ci lu mu man di doon na dem léegi réparer ko léegi waaw na fexe mbir ma waaja soit mu fay ko wala waaji jéggal ko rek al léegi balaa bis boo xam ne foofu diinaar ak dirham bu ñuy weccante ndax da nga maa tooñoon kaay ma dédommage la comme niñ la ko waxe woon comme en démocratie yu bari léeg-léeg dañ lay jàpp ne la nag ah sawaay boo joxee caution en France dañ koy def na ko noonu aux États-Unis boo joxee sept cent mille wala un million wala deux millions ah doo fanaan kaso léeg-léeg sawaay làmb ay ay ay ay xameem yi nga xam ne kawe nañ lu ñu am Eh, bañ dajale somme bi ngir mu bañ a fanaan kaso comme lañ defoon waaja ne waaju waaji 31 décembre Noël bu moywul ci kaso bi lay nekk benn politicien bu bu bu bu siiwoon France jamonoy président Sarkozy <laughs> waaw <laughs> mais gars yi ne yé eh, yi di làmb kay na caution yi gaaw mais bañ koy dajale c'était trop tard fekk na sawaay ilaa falewi te pourtant ci kilifa yu mag yi la woon France waaw comme quoi foofu moom amul fii moom amul moo fi woon comme ñun ni ñuy def waa ji def lu ko neex bu fi jógee kenn du ko àtte ñu naan yërmande yërmande yërmande déedéet yërmande boo ñu jugé ko bu dee des na c'est avéré que def na daan yi ñu wax ñu teg ko ko waaw amul mu ayatee président amul leneen lépp ci yem waaw lépp ci yem waaw ñu teg ko daan yi bu ko defee non seulement loolu mooy justice mais mu nekk nakaalam mu nekk loo xam ne day justice ngir ñi fi jiite ji ëllëg xam ne lépp loo fi def boo yoree nguur gi boo fi jógee kenn du la bàyyi noonu nga dem parce que il était un ancien président waaye yërëm leen ko tamit nañ seet lim jot a def ci réew mi quand même taxawul na Sénégal taxaw déedéet yooyu amu fi waa ji moom keroog Noël moom fi kaso bi la ko faat waaw gars yi ba ñuy dajale affaire bi moom c'est trop waaw gars yi <laughs> ne moom moom après rek mu ngi noonu loolu nag moo amul moo amul alaaxira naa joxe caution naa joxe dara bu ko defee du ma fanaan kaso wala bu ma joxee langam ah. damaa tooñ diw waaw léegi nag bu ma ko joxee indemnité yi mu baal ma déedéet loolu amu fa moo tax mu ne balaa bés bi nga xam ne amul diir dirham amul diinaar waaw léegi nag bu dee waa ji daa yor jëf ju baax ñu jël ci ay jëfam lu toll ni lam tooñ jaay lu proportionnel ak moomu jox ko bu dee nag daa dem ba amatul lu baax ñu jël ci ñaawu gaa yi dik ko di ko yen waaw xadiis boobu biñ koy gis Euh, gisoon nañu ko taxawoon nañ ci hadith bi presque pareil lay wax moo tax al imaam al hafiz al al al ibn hajar al asqalani rahimahullah bi muy shara hadith boobu ci fathul bari mu ne woon hadith bii nii imaamu muslim taxaw naa doon nañ ko tamit soloo na ko ci beneen wàll boo xam ne moo gën a matale hadith la doon wax te doon nañ ko mooy atadruna manil muflis waaw léegi kon ñu ñëw ci tuuti mais duñ ci yàgg ah parce que gisoon nañ fële li ñu waxoon foofu rek mooy doxaat fii mooy yonent ma sa saam laaj leen manil muflis loolu façon technique yu jàngale la bu am solo mooy di jàngale waxoon nañ ko fi waxati ko fi par de questions mais du dafa euh, yonent ma sa am loolu dafa am solo parce que laaj laaj boobu day tax nit ki gën a bàyyi xel waaw nit ki day gën a bàyyi xel ci li nga xamante ne nii mooy njàngale mi ak ci li kiy jàngale nar a wax le mu laaj la ne moom ba xam ngeen lii day tax ñu bàyyi lépp concentré wu waaw loolu dafa am solo waaw dama way technique jàngale yoo xam ne nit ki s'il n'est pas pédagogue jàngawu ko ci hadis yonent bay sa salaam ak yooyu wala demul defi formation yoo xam ne bon gars yi dañuy def formation yoo xam ne yu baax la professeurs yi euh, en démographie ñu leen di jàngal comment être pédagogue comment <laughs> distribuer donner le savoir euh, sans embâche euh, sans problème yu bari yoo xam ne voilà nga nekk pédagogue loolu bu dee waa ji jàngul yooyu xamul yooyu jàngewu ko ci wàllu xadiis yonent bi sallallahu alayhi wasallam dundu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni mu doon dundee jàngewu ko fa mais jàngewu ko feneen te du ko lu ko yàlla defal jibril li yet loo xam ne daf koo mooñaale sawaay day damm yax waaw yonent bi alei saat lii dafa bokk ci loolu na mooy di jàngale par des questions fii da ngay gis saxaaba yi dañoo tontu ñu ne ko al muflisu fii naa te gisoon nañ yeneen xadiis de yoo xam ne comme biñ gisoon Seydina Nufay ibn al Haaris Abu Bakr Abu Bakra Abu Bakra <laughs> Nufay ibn al Haaris a saqafi rahimahullahu taala keroog te ajja bi mu ne yonent bi alei saat dafa laaj yow yawmin haadaa yooyu dañ ne allahu wa rasuluhu alam ba ñu ragal ne sax amaana mu tudd beneen bés bu wuteeg noonu mooy da ngay gis ne yooyu wallahu taala alam que ne euh, ci njaalbeen bi ak tamit après saxaaba yi léeg-léeg dañ doon tontu waaye finalement lépp dañ doon delloo xam-xam ci yàlla ak ndawam bi sallallahu alayhi wa sallama ba bu leen laajee ban bés lañ nekk sax ñu ne ko yàlla ak yonentaama xam waaw mu ngi noonu kon nag mu ngi noonu kon nag mu ne al muflisu ki nga xam ne kon ñu ne yàllaa ak yonentam euh, ñoom ñu tontu bokk waaw we ni ñu tontoo defuñu fausse réponse <laughs> li ñu wax loolu mooy ku ñu fo euh, la per une personne fauchée par la vie comme ça mooy li ñu tontu sauf que loolu dafa évident dafa nekk loo xam ne yonent ma ne saa saa am quand même moom nekkul di jàngale ngir di wax yoo xam ne yu évidence ay évidence <laughs> <laughs> loolu moo tax mu nekk nabi xam nga nabi bokk na ci eh, firi yi fi mu jóge mooy ki nga xam ne dañ indi ay xabaar yoo xamante ne nii du du ay ay kii ay xabaar yoo xam ne foo romb dégg leen noo xabaar yu am importance yoo xamante ne nii noo xam ko dafa capital waaw <laughs> ni mu féetee kaw mel ni ku nekk ci benn rab wa waaye ci lay indi day indi information yoo xamante ne man da ñàkk amma yatasaalun ani naba il azim waaw ana ci lan lañ lay laaj ci xew xew bu rëy bi nga xamante ne nit ku dund ba faatu te ko yow moom kuttus la yow moom nga faatu yi naan bon man xaw ma lu c'est quoi yow mal xiyaam kooku mooy kon gëmul yàlla gëmul yow mal xiyaam waaw <laughs> waaw <laughs> kon nag loolu lu ama am solo la ñoom ñu tontu loo xam ne évidence la ah ah ñun de ki nga xamante ne moo ñàkk ci ñun mooy koo xamante ne amul dërëm amul dërëm bu nee dërëm nag mooy ñoom comme ko loolu lañ doon utiliser loolu tax mu waxe noonu waaye leneen euh, mooy moo tax ma la ay dóor ay euro ay rouble ay dalasi ay livre ay leneen ak leneen ay franc CFA ah ak seen monnaie imaginaire bi vous les africains éco <laughs> bu dee am na du am ko amagul de liggéey <laughs> leen ci ba xool xaw ma sax lan la tane lan la nar a tane franc bi <laughs> waaw am kay sawaay léegi kon ndax ndekete yoo li ñuy bañ fee yëpp boo mooy éco bi gaayee koy garanti waat rek mu nekk mbur ngoo xamante ne da nga koy faf mu nekk firi voilà kon nag mu ne mu ne léegi ah mu ne yawmal qiyaamati bésub taxawaay léegi nag mu ne yonent bay saasaam tontu leen ko amul dërëm amul matériel waaw amul matériel day saat moom fii mu ne bu amee soxla du ko man a faj du soxlaay alal du ko mën a faj parce que amul soxlaam gi gën a jàmp muy lu mu dund rek du ko am waaw waaye amul ay matériel loo xamante ne ni léeg-léeg loo xaman ne bu amul woon xaalis waaye am matériel man na koo faj sax waaj amu ko léegi nag mu ne ah yonent bay saa saam nag xamal ne leen déedéet waaw loolu kiy jàngale bu gisee ñi muy jàngal am réponse boo xam ne wala gisin boo xam ne eh, du noonu wala boobu taxul ñuy wax mu xamal leen li nga xam ne boobu mooy bi ëpp solo te looloo tax diine wax voilà mu laay leen biir xamal leen loolu le moo ndax mu wax leen kii ñëw yow déedé al muflisu min ummati yi ci sama xeet nag dul yi parce que yooyu comme li al imam an-Nawawi rahimahullah wax bi ñuy sarah hadis bi ndax yooyu moom de toute façon c'est c'est c'est c'est éphémère mooy ku amul xaalis amoo matériel loolu c'est éphémère moo tax mu ne non euh, euh, euh, mu ne lii moom haqiqatul muflis waaw <laughs> moom dëgg-dëgg muflis mooy li yonent bay saa saa wax leen waaye kantaaf ma wa amma man laysa lahu maal wa man qalla maaluhu fannaasu eh, yusammuunahu muflisan wa laysa huwa haqiiqatul muflis li anna haadaa amrun yazuulu wa yanqati'u wa yanqati'u bi mawtihi waaw li anna haadaa amrun yazuulu wa yanqati'u bi mawtihi wa rubbamaa yanqati'u bi yasaarin yahsulu lahu ba'da dhaalika fii hayaatihi waaw mu ne kanta ñoom li ñu tontu loolu du dëgg-dëgg muflis kii fausse ki perte ndax loolu mbir la moo xam ne day day day day day toxu day deñ di dog ci faatu ku waaji bu waaji faatoo fii mu ne lu sax àddina metti metti boo gëmee yàlla bés boo faatoo jeex na <laughs> yoo tax wolof yi léeg-léeg ñu ne sawaay tay daa noppalu <laughs> mais nag léeg-léeg ñu wax ko koo xam ne euh, noppaluwul ah